afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa yéen nit ñi da ngeen a foog ne dañ leena bind uniquement pour ngeen di fo moo tax boo gisee àddina bi wallahi kuy xalaat tuuti rek na ngay tiit waaw xoolal àddina bi rek ni ñu ko ni mooy mais mais te li ci yéemi man bu doon kuffaar yee koy def ñoom kese loolu moom xaddis wala xaraj hum kuffaar laa laa zanba ba'dal kufr bañ nekkee yéeféer moom amul lu ko féete kaw ak kéeféer weddi yàlla mi la bind waaw lu mu wax nga ne ko demewul noonu kooku moom moom dañ koo jëlale mais jullit ñi fexe nañ ah la tattabi'una la tark wallahi la tarka la tarkabunna sanana man kaana qablakum waaw yonent mi alei saatu salaam waatoon na ko wa huwa saadiqul masduq loo mooy ki dëgg mooy dëgg te mooy ki nga xam ne dañ koy dëggal lu mu wax noonu la sallallahu alayhi wa sallam dinañu war yoonu ñi ñu fi jiitu woon seeni tradition ak seeni caaxaan ak seen moy yi ñu nekk dinañ leen ci topp ñun waxoon yow ñoo ñun dañuy roy dàq xoolal ah, afa ahasibtum annama xalaqnaakum abatha est-ce que da ngeen a yaakaar dañ leen fi indi daal buur yàlla daal ab foral moo tax ngeen ñoon di leen fi hein ba nga gis gaa yoo xam ne xool àddina bi niñ ko tërale waxoon naa la ko ah tëral nañ ko de telle sorte que gis nga ñi sàgg ku sàggan noo gis nga say tàngay luubal ci yoo xam ne laa yusminu wala yughni wallahi min ju' waaw mooy da ngay passé ca saa yoo xamante ne jariñu la dara mais nag bu la jariñul kon mooy dalay lor amul amul non amul deuxième statu quo amul bu la jariñul mooy mu ngi lay lor parce que yow sa temps jawharatun nafisatun la dafa nekk gànjar wu gànjaru boo xam ne nag nit ki bu muusee moom mën na cee jënd loo lu yu gànjaru yi waaw mais nag fi lañuy xoole en tant que jullit li ñu def mooy be'na hadha nuur hadhihi nuur bi duja bi tilka duja ñun ñoo jël leer hein leeru lislaam leer gi ñu lislaam tegal njàngaleem yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ne ko fi technique dege mooy jaay nañ ko brader nañu ko daanaka laajuñ ci sax njëg xaw ma sax jaay lañ koy wax ñun dañ koo sarax dem fekk lëndëmu kuffaar yi ñu jël li gën a précieux ci nit muy ay ay nokkeem parce que bu nekk chaque chaque nokki compte waaw maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax joo wax expression boo génne sa nokki gi dafa konte sa compte waaw ñu jël loolu jënde ko moom lañ jënde moom lañ jël joxe ko ngir am yëfi àddina yi waaw championnat bi jeex gars yi nekk ci mondial bu jeexee gars yi mais jeux olympiques athlétisme mais yu dul jeex yoo xam ne dangay gis ñoo xam ne moom seen kër télé ba du fay ci yooyu waaw gis nga gis nga caaxaankat yi les des wolof gars yi nga xam ne ñoo doon ut ngànt ci mënuñoo julli fajar 2002 mondial la foofu la Iblis wan ne wane seen kàcc hein ci bëccëgu ndar kàmm waaw mu mbir xewe Japon gaa yi di fekk yam heure xoola heure yi ñépp doon yeewu kër yépp doon yuuxoondoo allahu akbar lool de bu ñu ko defoon ci julli fajar ami ci fulla noonu respecté ko noonu wallahi léegi suñu problème yi nga xam ne moom lañu xawum dëgg xam léegi ñu deñ waaye ba mu jeexee lañ commencé xaran ba onze heures di uti ngànt rek te ñooñu ñooy ñi tane ñooy ñuy julli kon yéen afa xasibtum annama xalaqnaakum abasa mu ne nag